ñu ngi woon ba léegi jeexaloon nañu njàngat yi nga xam ne moom lañ doon jële ci ghazwatu badrinil kubra eh, walillahi alhamdu wal minna eh, benn mbir rekk rekk laa ci fàtte woon am na yeneen yi njàngat yoo xam ne comme niñ ko waxe woon bi ñuy jeexal ne yooyu doy na duñ ci ñëwaat mais dafa am loo xam ne dama ko junjoon ne woon dinañ ci ñëw ci njàngat yi far ma fàtte Euh, mu jëm ci wàllu masalatu ashura muy mabda'u shura muy li nga xamante ne mooy principe shura comme niñ ko gise woon leeral ko ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna muy côté prisonnier yi gis nañ ne riwaaye imaam ibn abbaas bi radiallahu taala anhuma wa ardaahuma mooy riwaaye bu wér bu jaar ci abu zumayl comme ni ñu defe woon taxriij bi mu ngi ci saxiixu imaamu muslim ibnu alxajjaaj raxmatullaahi aleyhi seydina abdullah ibn abbas dana yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa laaj ci wàllu prisonnier yi dama <clears throat> nee na dafa laaj aba bakrin wa aliyan wa umara keroog dafa laaj xalaatu seydna abu bakr seydna ali ak seydna omar ci wàllu prisonnier yi ah, waaye gis nañ ne ñoom ñett ñooñu la laaj waaye ñaataa tontu muy seydna abu bakar ak seydna omar ibn alxataab radiallahu taala wa ardaahuma seydna ali ibn abi taalib dégguñ ci benn riwaaya keroog badr këne wax na ci amul benn riwaaya boo xam ne wax na ne seydna ali ibn abi taalib tontu na waaye gis nañ beneen riwaaya boo xam ne dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saxaaba yi la laaj waaye mu tudd ñett ñu tontu seydna abu bakr seydna ali non seydna omar ak eh, abdallah ibn rawaxa radiyallahu taala anil jamii loolu muy lu am solo muy ne eh, ci benn volet bi d'abord seydna ali ibn abi taalib tontuwul waxul ndax seydna abu bakar mi wax ak seydna umar ibnul xataab li ñu tontu loolu noonu tontu ñépp a ngi ci biir ba jarul ba jarul ñu yokk ci mbir yi leneen boo gisee tontu seydna abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu moom bu seydna omar xaw nañoo niroo ndax moom moom dane yonent mi aleyhi xoolal benn xur boo xam ne fa ngay def ay matt taal lakk taal leen dugal fa gaa yi daldi leen lakk mook li seydna omar ibn al-Xattaab wax ne digalal ku nekk kim gën a jege mu dóor doqam loolu sorewuñ mooy ne équivalent bi ca benn résultaa la rek moo ñu rey leen waaye déggaatoo leneen ñaari avis yooyu rekk a am ñii sunuy mbokk lañ paaki lislaam mais ci deret nañ leen téye amaana buur yàlla def sax ñoom ñu tuub nekk ñoo xam ne dañuy mujj di jàppale diine ji avis Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu beneen bi mooy ñu rey leen amul yeneen jeex na mooy ne ñun est-ce que yaakaar nga ne waxuma la mbooloo mu toll noonu trois cent et quelques personnes ñu laaj leen ci riwaaya bi ne ne dafa laaj saxaaba yi yow yaakaar nga ne bu doon ñun dix personne rek nga posé woon question boobu ci ñun ku ci nekk dina fexe bëgg lum ci wax même bu dee ne ñi jot a wax moom de toute façon ñi jot a wax ñi jot a joxe seen avis de toute façon façon lim nar a wax du génn li ni wax mais foo jaar mu wax foo jaar dina wax xoola saxaaba yi radiyallahu anhu niñ bare kenn waxul Seydina Ali waxul radiyallahu anhu te pourtant laaj nañ ko abi mais ñun boo ñu laajul sax dinañu wax boo ñuy jóg nag di commencer waaw man de daanaka li may wax sax diw wax na ko pare mais noppil amul sens diw wax na ko ba noppi xam nga déggoo fii kenn ne li may wax man li ma nar a wax diw wax na ko pare déggoo ko de ndax bu diw xasee wax ba pare jeex na li ma naroon a wax di wax na koo pare mais jarul ngay wax ndax fu ñu jaar ñun fokk ñu wone ne ñun waxoon nañu keroog amul benn sens xoola saxaaba yi rek radiyallahu ñaari nit ñoo wax gin jaa bari ñett boo ci dollee abdallah ibn rawah radiyallahu ta'ala wa ardaahu mooy ne nit bu la xasee bu xasee wax li nga naroon a wax jeex na bul guddal jataay bi ak a gën yàggal jaru ko yow ñu ne waxoon nga ban sens la am après l'histoire retiendra que diwa avait prononcé un beau discours looloo tax ngay wax kooku moom yàlla taxul ci li muy def te bu deewee dina xam ne euh, euh, dina rëccu loolu bu ko yàlla jéggalul loolu rek moo tax muy yëngu bu demee nag média yi di ko wax ak ak dem grand place ba naan moo tax wax naa leen loo xam ne ñépp dégg nañ ko loolu yépp pour ren pour mettre en valeur boppam wan ne voilà moom moot moom moom man moom keroog lii yooyu yépp min makaayidi shaytaan ci pexey shaytaane yi muy teg nit ñi la ci pexem shaytaane yi muy tegal nit ñi la waaye amul benn sance mooy ne ñu nit bu ñu amee ñoo xam ne doy nañ ñu jot nañoo wax jarul ñuy waxati ñun ñépp nañu dëpp nañu dëpp nekk ci ginnaaw wax yooyu jarul sax ñu naan man lii laa wax noppil rek noppil rek jarul ngay wax ay woy ñaata taalañ mënoon a économiser ci yooyu suñu débrief yi ñuy def ci xew xew yi nga xam ne ñoo am conférence bi am na jeex na nañ leen def bilan nga gis ku nekk bëgg cee wax wax yoo xam ne bu dee ne wax la yoo xam ne yu bees lay doon kenn waxagu ko fi waaw mais bëgg di répéter tout le temps li ñu fi jot a wax bëgg di répéter tout le temps li ñu fi jot a wax loolu amul benn sens mooy ne buñ xasee wax jeex na li yàggal suñu nja ndaje yépp te yooyu moom yooyu moom lu dafa bari ci ñun loolu rek la di nga fi toog cinquante avis jub fi mais presque man nañ leen tënk ci ñaar yépp dañuy répéter wante rek ñu jëlal ñu ay trois heures une heure deux heures ci loo xam ne kat manoon nañoo jëlal dix minutes ndax lan wàcceel sa bopp dammal sa bopp nga bañ a wax sa yoon newu ci l'essentiel li nga bëggoon wax di wax na ko jeex na jeex na waaye tamit dañuy gis ne saxaaba yi radiyallahu anhu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu Seyna Abu Bakar avem dafa wuteeg Seyna Omar ibn al waaye neewu ko mais jàppalu ko ci mer jàppalu ko ci mer ne ah Omar moom keroog bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam laajee ma wax li ma wax mu jóg wax lu contraire yàkkamti na ma wax dara ba mu wax lu contraire comme ñun niñ koy waxe rek mooy suñu suñu suñu njortu yu ñaaw yu ñu am ñenn ñi ci ci ci ci ñeneen ñi ba lu ñu wax sax ñu utal ko fuñ ko dëkkal foo xam ne dëkku fa mais nit kay am na droit ñu laaj leen ci mbir mi la ngeen ci xalaat mu wuteeg yow li nga xalaat pourquoi ñun bu kenn wuteeg ñun li ñu xalaat rek ñu ne dañoo contre dañoo contre moo tax xamoon naa ne du wax li ma wax xamoon naa ne dina fexe indi beneen avis ndax man bi ma waxee lii dama leer ne contraire bi lay wax lu tax ñu ñaaw njortu ñun lan moo tax lan moo tax ñun lan moo tax ñu ñaaw njortu lenn li ci ñeneen yi mais am na droit xalaat yeneen lu dul yow li nga xalaat inna sa'yakum la shatta la yàlla wax seen jëf yi dañoo wuute ni seen jëf yi wuute tamit seen xalaat yi fa muy jóge ngir ngeen jëf tamit dafa wuute teewul ñu nekk ay mbokk kenn jàppalul sa moroom leneen Seydina Omar ibn al-Khattab tamit bi yonent bi alayhi salaatu salaam jëlee abi Seydina Abu Bakar mais neewul merul merul ñun bu doon ñun benn njataay président bi ne laaj avis kiy joxe ñeneen joxe mu jël avis ñenn ñi ñeneen ñi commencé ko mere voilà parce que lii lay wane ne teguñu fenn ñun kilifa yu toll ni ñun wax li ñuy wax ah mu bàyyi fi suñu avis jël avis yi nga xam ne ñooy xale yeeg jeunes yi jël seen avis wala jël avis diw lii day wan ne ñu fenn waaye baax na ba ëllëg ba may laajati abi déedéet Seydina Omar ibn al-Khattab dane yonent mi alayhi salaatu salaam daal di jël fa hawiya rasulullah mu daal di jeng jëm ci li nga xam ne moom la Seydina Abu Bakar radiyallahu xalaat jërul man li ma kii li ma xalaat mu jeex teewu ko ba suba ga jotee dafa xëy dem ci yonent mi alayhi salaatu salaam bi ko seeti fekk muy jooy mook Seydina Abu Bakar seen rancune seen naturel c'est normal wa amruhum shura baynahum loolu dafa war a nekk jikko joo xam ne li ñuy waxtaane lañu xam ne waxtaan bu doon ne idée monocolore rek la benn idée la loolu jarul ñuy shura jarul ñuy consulter di waxtaan ak kenn mais kay loolu fu waxtaan amee mooy da jàpp ne idée yi man nañu fay dañ fay wute dañ fay wute ay lan moo tax jëlul sama avis lu tax yow lu tax waxoo ne yow man buñ jëloon sama avis taxawal place keneen ki est-ce que nee nga pourquoi est-ce que keneen ki moom bu doon man sama avis lañ jël dina wax li ma wax mooy loolu kenn merewu ci sa moroom kenn amul kenn ku mere sa moroom ndax ne yow avis bi nga wax dafa contraire ak moom wala boog moom avem la yonent bi alei saatu salaam jëm bàyyi sama bos déedéet ndax yooyu affaire salte la yoo xam ne ñooy salte jikko ak bëgg valoriser sa bakkan yooyu nga xam ne ñooy obstacle yi gën rëy foo nekk bëgg ñu naan diwa diwa diwa diwa foo fekk waxtaan foo jaar nga wax bu ñuy wax kanaan c'est le professeur qui parle wala loolu ban sens la am yow waxal lañ la wax na ñu la gën a doon professeur ci mbooloo mi ëpp lay diplôme fop te waxuñu wala bi ñuy wax wax nañ ba pare kenn yëgul li ñu doon mais ran ngay taxawee naan di wax naan voilà salaamaaleykum voilà wax ba pare mais dans quant à sujet tel nag là c'est le professeur qui parle loolu ban njariñ la bëgg rek assistant bi ñu xam ne sawaay mi professeur wala nga leen koy rappeler ndax ku bëgg gis leen ma même bu feeñee sax day bëgg tout di rappeler gars yi ni man maay diw loolu ban njariñ la am loolu ban njariñ la am amul benn njariñ yooyu bokk na ci yi nga xam ne day retaralaate te boo seetloo lool doo gis euh, c'est rare nga gis tubaab yi di def lool tubaab yi ki la ëpp diplôme fuuf ëpp la ay kii bo man ngaa dajeeg moom di waxtaan mais doo xam ne doo foog ne kii mais boo ko gisee sax muy dem di jàngale ji da ngay foog ne kii boo moywul ñenn ñi ab clochard nga leen di teg wala da nga naan noo kii kay xanaa ñemewul a nekk professeur ab vélo lay yor wala mu jëlandoo transport en commun yeeg ñépp te du wax dara luy wan ne professeur la du la ko wan ci biti ñii ñun foog nga kosu jaay fi nii yor benn kartaabal di wan ne yoo xam ne ñu bind ci ne waaye kii xaw ma convention xaw ma wala conférence lan euh, daje bi les professeurs daje woon 2011 ba léegi nga yor saag bi li wër ak moom fu ne. xam nga yooyu ñun dañoo retard <coughs> ndax lépp apparence la ak bëgg wan nañ goy goy man man man man man. nañ jànge nañ jànge lii ci saxaaba yi wàcce leen seen bopp nañu wàcce suñu bopp. ba lu ñu wax ñu futt di mer lu tax ñu jël avis diw pourquoi faale wuñ ma man kenn waxul ni sama groupe kon nag lii day war ne groupe sàngam dañoo contre ndax ñoom dañoo wax suñu avis ñu wax le contraire ba dootuñ ci am na ñoo xam ne dootuñ ci nuyoo sax mën nañ la jaar dootuñ la nuyu dootuñ la nuyu wala cheikh diw boroom xam-xam diw masala bi lii la ci wax loolu la ko yàlla wan lool la ci wax mooy suñu sëriñ moom rek lañu gëm ñu dégg beneen sëriñ wala yeneeni taalibe yoo xam ne ñoom seen sëriñ beneen abi yor ñun ñu mere leen ñu mere leen xam nga ñun dañoo tardé ñun ñu mere leen ndax lan moom avis bi mu yor dafa wuteeg suñu bos avis bi mu yor dafa suñu bos ñu mere leen nag di ut nag nuñ leen fexee na génn ci diine ji wala def leen ay bidaakat ci la ndax rek ñoom ci masala sàngam par exemple wàllu xabdu kii de ñoom dañuy teg seen loxo seen dënn bu ñuy julli te ñun duñu ko teg te nag le fait kon ñoom ñu koy def loolu mooy wan ne dañoo contre sama sëriñ comme que sama sëriñ du ko def ñu def le contraire dañoo bëgg a wax ne kon sama sëriñ ni mu doon def baaxul xoolal loolu xoolal loolu xoolal masala xilaafiya nga ñëw jàpp ne ku deful lu sa sëriñ def rek mooy wane dañ koo contre day wane ne kon sa sëriñ xamul dara loolu na waa ji wax nga commencé nag di ko bëgg a génn nag ci diine ji di ut yoo xam ne ay erreur yoo koy utal naan diw gis naa ko mu def kii kooku du dara ba mul dara di ko sosal di ko kàccal ngir lan ndax ne moom daa wuteeg sa sëriñ abi ci masala sàngal mooy gis nga yooyu fu ne nga koy fekk fu ne nga koy fekk ay yooyu nag ay avis yu borné ay avis la yoo xam ne yu borné la yoo xam ne dañu koy dund te gis nañ saxaaba yi radiyallahu anhu nañu wuute nañu ci wàllu euh, <coughs> prisonniers yi waaye indiwul problème seen biir kon <coughs> loolu muy lu am solo wax yu bari yi jaratu ko jaru ko bu dee ne mbooloo mi li ñuy laaj wala liñ bëgg a waxtaane am na ñu ko jot a wax ba pare waay waay ngallawaay nañu noppi te jàmmal nit ñi faxe ñu gagner du temps nekk ci yeneen te bàyyi yàq temps yi ñu nekk ci yoo xam ne jaru ko <coughs> xam ne tamit diw <coughs> wuteeg man daggul <laughs> buumum mbokkoo gi dox suñu diggante muy mbokkook lislaam gi ñu boole <coughs> daggul suñu di koy xoole saa su ne fu ma dajeteeg moom di ko wan ci sama xar kanam luy wan ne yow keroog yaa wute woon ak man mukk <coughs> ñoom dañoo ànd <coughs> saxaaba yooyu radiyallahu anhum nërmeel Quraysh ñu pare wuti ci prisonniers yi waaye <coughs> comme niñ koy gisee quelque ay fan yu jege loo xam ne matul ay weer yonent bi alayhi salaatu wasalaam dajawal la waat na leen ñoom ñépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam dajawal la waat na leen ñoom ñépp ngir ñu dem songiwaat xarewaat ak seeni noon beneen yoon te kenn ñoom ñépp ñu bokkaat ànd ci suufu même drapeau loolu la l'islam di di digle mais fii ñun suñu divergence yi bu ñu xasee am divergence kenn mënuñoo boole ci dara ci benn projet julli sax boo mooywul julli sax boo mooywul dootuñ ko bëggatee def ak ki wuteeg ñun ñu commencé di ko utal ci yooyu façon julleem naan waa ji julleem baaxul ak voilà comme que wute naa ñun rek voilà moom aqidaam baaxul commencé nu mu gën ñu commencé créer yu bari ngir yoo xam ne mooy tax ñu bañatee mën a julliteeg ñoom bañ a àndateeg ñoom ci benn action boo xam ne l'islam a ko digle ah, kon loolu lu am solo la loo xam ne <coughs> dama ne woon naa ci ñëwaat fa ma fàtte woon léegi nag kon niñ ko dige woon ñu war a ñëw ci tafsiru suuratul anfaal muy saar bi nga xamante ni mooy wax di nettali ghazwatu badrin bi <coughs> kon suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di ñu nettali li nga xamante ne mooy ci suuratul anfaal xew-xew yi xew ci ghazwatu badrinil kubra bi nga xam ne moom lañu gis ci jataay yi yépp ñu weesu walillaahi alxamdu wal minna kon ba'da a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir raxmaanir raxiim muy suuratul anfaal suuratul anfaal waxoon nañu li muy tekki waxoon nañ ne mooy butin de guerre yi gisoon nañu li nga xam ne mooy wuute yi am ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim saar bi nag di suuratul anfaal li ëpp ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañ ne madaniyatun la kulluhaa dañ ne saar la boo xam ne saaru medina la lépp li nga xamante ne moo wàcc ci saar bi ci saaru medina la am ñu ne ku mel ni seyyidina muqaatil raxmatullaahi alayhi mu ne madaniya la xayra aayatin waaxida mu ne saaru lan faal saar bi yépp de saaru medina la bam des benn benn aaya daal ci saar bi mooy li nga xamante ne nii moom du madaniya mel ni dañ ne ko ban la mu ne wa id yamkuru bika alladina kafaru mu ne mooy aaya boobu noonu di wax wa id fàttalikul yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yamkuru ba mu lay waajal di la tëralu pexe alladiina kafaru ñi nga xam ne ñooy ñu weddi te ñu gisoon loolu la nga xam ne moom la doon nettali mooy ba muy génn keroog quraysh di gàddaayi moom aleyhi salaatu wassalaam ilaa madinati rasuulillah aleyhi afdalu salaati wassalaam mu ne boobu noonu mooy li nga xamante ne moom sayyiduna muqaatil raxmatullaahi alayhi mu ne aaya boobu dong képp moo ci dul madaniya ndax aaya boobu dafa màg wàcc màkka ah waaye boroom xam-xam yi am nañu ne aaya boobu même bu dee ne li muy waxtaane màkka la waaye mën na nekk ne dafa wàcc madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam loolu nag di wàcc googu mu wàcc li nga xamante ne ni <coughs> ci suur ghazwatu Badr loolu la imaamul Buxaari yu raxmatullaahi alayhi daldi solo jële ci ki nga xam ne mooy Abdallah Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma imaamul Buxaari ci suurat ci tafsiirul Qur'aan bi ci saxiix bi kitaabu tafsiir mu ne xaddasanii nettali na man imaamul buxaari muhammad ibn abdirahim di sama sëriñ di muhammad di doomi abdirahim qaala neena xaddatanaa nettali nañu saciid bnu suleymaan di saciid di doomi suleymaan qaala mu ne axbaranaa nettali nañu hushaymun di hushaym qaala hushaym ne axbaranaa nettali nañu abu bishrin di abu bishr babu Bishr moomu moo jële an Saciid ibnu Jubayr mu jële ci Saciid di doomi Jubayr raxmatullaahi ala aljamici qaala mu ne qultu libni Abbaasin radiyallaahu anhumaa mu ne man Saciid ibnu Jubayr damaa wax sayyidinaa Abdullaahi ibni Abbaas radiyallaahu anhumaa ma ne ko suuratul Anfaal ma na ko doon laaj ci suuratul anfaal di saar bii ñu ne mu ne imaam abdullah ibn abbaas ne ko nazalat fii badr ne ko saar boobu nazalat dafa wàcc fii badrin ci ghazwatu badrin la wàcc imaam almaawardi nag raxmatullaahi moom dafa jële ci sayyidina abdullah ibn abbaas mu ne aay mu ne suuratul anfaal saar aaya yépp makki madaniya ba mu des li nga xamante ne nii sept sept aaya yoo xam ne màkkiya la mu ne bi njëkk ci aaya yooyu mooy aaya bi ñu wax sànk te sayyidina muqaatil dal di koy wax muy wa id yamkuru bika alladina kafaru wa id fàttalekul bi nga xamante ni yamkuru mu ngi lay tëralal plan <coughs> yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo fi weddi li yuthbituuka aw yaqtuluuka aw yaxrujuuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullah wallaahu xayrul maakiriin mu ne aaya boobu ak yeneen ñaar yeneen juróom benn aaya moom seyyidina abdullah ibn abbaas radiyallahu anil jamiici mu ne yooyu aaya makkiya la léegi nag suuratul anfaal bu ñu xamee lool saar la boo xamante ni nii dafa dañ koy woowe suuratu badrin dañ koy woowe suuratu badrin muy saar bi nga xamante ne ni mooy suuratu badr dañ koy woowe it suuratul anfaal te loolu la gën siiwe dañ koy woowe tamit suuratul jihaadi muy suur aaya bi nga xam ne mooy wax ci jihaad kon nag bu ñu gisee loolu nga xamante ni moo jëm ci saar bi ñu ñëw ci tafsir bi waxoon nañ nag duñu ci yàggal suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ne bismillaahir rahmaanir rahiim ci turu suñu boroom mi nga xam ne arrahmaan mooy ki fees dell ak moom mi nga xam ne moom la yërmandeem yaatu ci moom lay tàmbalee mu ne yasaluunaka ñu ngi lay laaj anil anfaali sa saxaaba yi dañu ngi lay laaj anil anfaali ci butin de guerre bi ci màng mi qul waxal al anfaalu butin de guerre bi de lillaahi ñeel na buur yàlla war rasuuli ak ndawam bi di sallallahu alayhi wasallam fattaqullaha kon ragal leen yàlla wa aslihuu te ngeen yéwénal rafetal zaata baynikum seen diggante wa atiicu llaha te na ngeen topp buur yàlla subhaanahu wa tacaala wa rasuulahu te ngeen topp ndawam bi di sallallahu alayhi wasallam in kuntum mu'minina ndeem ne gëm ngeen way ngëm ngeen aaya yi nag duñu ci yàgg gisoon nañu asbaabu nuzuul yi gisoon nañu yi nga xam ne mooy wute yi nga xam ne ñoo am ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim ana lu tax ñu wàcc ci waxu seydinaa ci riwaaya seydinaa Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu wa ardaa mi nga xam ne moo doon laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaasi goo jaasi joo jële muy dellu naan ko delloo ko fi nga xam ne fa nga ko jële woon loolu jotoon nañu ko gis waaye gisoon nañu tamit yeneeni riwaaya yoo xamante ne nii day doon wone li nga xam ne moo tax suuratul anfaal rahmatullah suuratul anfaal daal di wàcc muy li nga xam ne moom lañu wute woon ñii ne ñun ñoo moom njëgg mi ndax ñun ñoo toppi woon yéeféer yi ñeneen ñi ne déedéet yéen du yéen ko moom ndax ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo woon seen ginnaaw doon protéger ngir bu ngeen amee problème dellu ci ñun ñeneen ñu ne déedéet ndax ñun ñoo doon garder yonent bi alayhi salaatu wassalaam di bañ yéeféer yi ñëwaat dal ci kawam yooyu yëpp gisoon nañu yooyu nga xam ne ñooy asbaabun nuzuul yi ñoo tax ñu wàcc sa aaya bii di yasaluunaka anil anfaal kon nag loolu jotoon nañu ko gis yi suñu boroom nag subhaanahu wa taala daal di koy nangu ci seen li nga xam ne mooy seeni loxo daal koy teg ci loxo yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax mu ne leen xulil anfaalu yéen ñiy xëccoo ci màng mi yépp ci njëg ci kii bi di butin de guerre bi kenn moomu ci dara waaye ki ko moom dëgg-dëgg mooy lillah buur yàlla moo ko moom war rasuuli ak yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> kon nag fattaqullah ragal leen yàlla wa aslihu ta ngeen yéwénal zaata baynikum seen diggante réwénal leen seen diggante ndax li leen boole moo gën a boo kaw li nga xam ne mooy alal moo gën a féete kaw li nga xam ne mooy butin de guerre wa atiu llaha te ngeen topp buri yàlla subhaanahu wa taala ci li mu dogal fii teg ko ci loxoy yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa rasuula te ngeen topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci lépp loo xam ne moom la leen di digal ci wàllu màng mi ak au-delà in kuntum dem nekk ngeen muuminiina di ay woy gëm yàlla mu ne innamal muuminuun léegi nag suñu boroom subhaanahu wa di joxe nag li nga xam ne mooy jikko yi ñooñu nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yooyu mu ne innama dëgg-dëgg am lii rekk moo am ba des almuminuuna mooy ñi gëm yàlla alladiina mooy ñi nga xam ne idaa dukira allah bu ñu tuddee buur yàlla de wajilat quluubuhum seen xol yi daldi tiit wa idaa tuliyat te buñ leen jàngalee alayhim buñ leen jàngalee aayaatuhu aayaam yi di aayaay alquraan yi zaadathum mu yokku leen ñoom ñële iimaanan ngëm yàlla wa ala rabbihim te ci seen boroom képp dong wa ala rabbihim te ci seen boroom képp dong yatawakkaloona lañuy wàkkeerlu ñu ne ñooñu ba léegi ci jikko yooyu ñi nga xam ne ñooy ñi gëm yàlla dëgg-dëgg alladina ñooy ñi nga xam ne yuqiimuuna salaa dañuy taxawal julli wa mimma razaqnaahum yunfiquun te li nga xam ne moom lañ leen wërsëgale ci ay bien waaye tamit liñ leen wërsëgale ci xam-xam waaye liñ leen wërsëgale ci man-man yooyu yëpp yunfiquuna dañ ciy dépenser di ci dimbali jaam yi mu ne ulaa'ika ñi mel nii humul muuminuuna ñii de dëgg-dëgg al muuminuuna ñooy aji ngëm yàlla yi xaqan dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg la lahum ñeel na leen darajaatun ay daraja inda rabbihim fa seen boroom wa maghfiratun ak njéggal wa rizqun ak li nga xam ne mooy wërsëg karim boo xam ne bu róy róy róy bu tedd tedd la kama kenn li nga xam ne axrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina la kaarihuun mun a kenn li nga xamante ne nii da la génnee rabbuka sa boroom mooy bi nga xam ne moom la la génn min bayti ci sa kër sa kër génn la madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam bil xaq ci dëgg baaw laaji nag bam la génnee nag waaye wa inna fariqan waaye benn mbooloo minal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi de la kaarihuuna ñoom nag génn gi nga génn ñoom moom moom dalee neexul mooy ne génn bi ñu génnee gis nañ ne ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di génn da leen a wax ne ah njëggum Abu Sufyaan bi de nee nañ mu génn mu ngi jege si ndax gisu ngeen ñu dabi ko ñu ne waaw waaye li nga xam ne nag moom lay wax fii ne wa inna fariqan minal mu'minina la kaarihuun mooy bi nga xam ne nag ci la leen leer këne nag mbir mi waa Quraysh génn nañ armée Quraysh bi ngir défendre ci seen njëgg mi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci xadiisu Seydina euh, Ubay Seydina no euh, Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Seydina Abu Ayyub bokk Abu Ayyub al-Ansaari radiyallahu anhu mu ne da ci ñun dafa am ñoo xamante ne nii bëgguñu woon nag affaire bi nekk xeex moo tax ñun ñu ngi doon laaj daal ne mbir mi daal njëgg mi xanaa caravane bi lay doon waaye bëgguñu woon a li nga xam ne mooy kuffaaru Quraysh ni ci toolu xare looloo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam te gis nañu ko keroog bi nga xamante ne nii ci la yónne ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib keroog bi mu agsee bi muy jege Badr yu agsee daal di ñu yónni leen ñu dem jàpp benn ñaari prisonnier ñàpp ñaari jaam yoo xam ne waa Quraysh lañ doon yu liggéeyal di leen utal ndox ñu jàpp leen di leen torturer di leen duma di leen laaj buñ leen laajee ne leen ñan ngeen àndal ñu ne Quraysh Abu Jahlin lañ àndal arme Quraysh bi ñu daal di leen duma waaye nag buñ waxee ne nag Abu Sufyaan lañ àndal ñu daal di leen bàyyi fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi julli bi nga xam ne ci la pare mu ne leen yéen de yéemu naa ci yéen yéen bu leen wax buñ leen waxee dëgg ñoom ñaar ngeen duma leen te buñ leen waxee lu wuteeg dëgg ngeen bàyyi leen ne leen wax ngeen dëgg ñii Quraysh lañ àndal Abu Jahl lañ àndal armée Quraysh bi lañ àndal woo leen daal di leen laaj ana ñaam ñaata lañu loolu gisoon nañ ko gisoon nañ ne kon ñu gis ne saxaaba yi radiyallahu anhum ndax ba ñuy génnkat am njëgg lañ doon génn moo tax te xam nga ne ku wax xeex nag danga koo war a gën a looloo tax ñoom sawaruñ woon ci wàllu xeex bi waaye li nga xam ne caravane bi lañ doon xalaat moo tax suñu boroom ne kamaakeem ni nga xam ne axrajaka la la génnee ko sa boroom min baytika ci sa kër bil xaq ciy dëgg wa inna fariqan te dëgg-dëgg benn mbooloo minal mu'miniina ci way ngëm yi la kaarihuuna dañoo dañoo nekk ñoo xamante ne nii dañoo nekk ñoo xamante ne nii la kaarihuuna ñoom bëgguñu mbir yi de mooy bëgguñu woon daje xeex yu na ko ba moo tax ñu ngay waxtaan ak yow fil xaqi di discuter yow ci li nga xam ne mooy dëgg daadama tabayyana ba mu leeree këni nag ka mbir mi Quraysh la xare moo fi nar am ka annamaa ñu mel ni yu saaquuna ñu ñuy wommat ilal mawti jëme ci dee wahum yanzuruuna ñuy xool wa id fàttarekul yow yonent bi yéen jullit ñi radiyallahu taala anhum xéewal leen suñu boroom defaloon wa id fàttaleku leen ya'idukumullahu ba leen buur yàlla di dig ihda ta'ifatayni annaha lakum bam leen di dig di leen promettre benn ci ñaari kuréel yi ci ñaari kuréel yi ayru wa immal nafiir këne yéen koy moom annahaa lakum waaye yéen nag wa na ngeen sopp lool anna ghayra zaati shawkati takuunu kom ngeen bëgg benn kuréel bi nga xam ne moom amul mettit amul xeex amul doole mooy caravane bi nga xam ne boo demee foofu moom fële risques yi dina moindre ndax risques yi daanaka sax bariwul gaa yi yor ak caravane moom nga fekk leen fa nangu mbir yi loolu moo gën nag woyof foofu nga xam ne doole amu fa amul dara loo xam ne lu garaaw lay doon ngeen bëgg boobu noonu nag nekk pour yéen waaye buur yàlla nag moom nammul woon lool takoonu lakum wa yuridullah yéen lii ngeen bëgg waaye buur yàlla moom leneen la bëgg wa yuridullah buur yàlla bëgg an yuhiqqal haqqa mu dëggal li nga xamante ni mooy lislaam gii fexe mu taxaw alquraanam ji dëggal ko feeñal ko bi kalimaatihi ci li nga xam ne mooy dogalam bi nga xamante ne moom la dogal ak kàddoom gi mu wax mu njëkk këni lislaam mooy féete kaw lépp loo xamante ni nii du moom kon nag wa yuhiqqal wa yuridu an yuhiqqa Allahu an yuhiqqal haqqa bi kalimaatihi wa yaqta'a mu daal dog daabiral kaafiriina daal di ñi nga xam ne ñooy yéefér yi rey leen rey gu metti keroog Badar jaare ci loolu nag yéegal yëkkati li nga xam ne mooy lislaam ne li yuhiqqal haqqa boo gisee nag buur yàlla tey mu nar a duma yéefér yi ñoom ñépp daal leen déjjati ñoom Quraysh li yuhiqqal haqqa ngir li nga xamante ne nii mooy mu leeral li nga xam ne mooy lislaam di dëgg wa yubtilal baatila mu li nga xam ne mooy caaxaan di neen walaw karihal mujrimun ndéem bu dee ne loolu day bitaagaas di metti sa xolu ñi nga xam ne ñooy yéefér yi di bokkaalekatu Quraysh yi muy fàttali yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jullit ñi keroog Badrin mu ne iz tastaghithuna rabbakum fàttale ko leen bi ngeen xam ne ci ngeen di ñaan laaj au secours di sàkku li nga xam ne mooy ndimbal rabbakum seen boroom jaabale lakum mu daal di leen wuyul an nii wu nangul leen seen ñaan an ne leen man mu middukum dinaa leen jàppale daldi leen tëbb daldi leen defal bi alfin minal malaaykati dinaa leen jàppale ci mil minal malaaykati ci li nga xam ne mooy almalaayika yoo xam ne murdifiina dañuy ñëw nekk ñoo xam ne dañuy toxaloo daldi euh, nekk ay ran wa maa ja'alahu Allah buur yàlla nag deful woon lii illaa bushra lu dul mbëgte rekk moo taxoon mu defal leen malaaka yi ñëw participer ci xare bi walitatma inna bihi qulubukum waaye tamit buur yàlla fa def loolu ngir seen xol daldi ciy dale daldi ciy teeye daldi ciy dale wa man nasru ndimbal nag nekkul illaa min indillah dimbal du jóge ci kenn ci fenn ku dul ci buur yàlla lay jóge inna allaha buur yàlla azizun mooy ki ci nguuram xakimun mooy ki nga xam ne moo id fàttaliku leen ba léegi ci xéewal ma leen defar keroog Badr man seen boroom yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu fàttaliku leen bi nga xam ne ci laa leen di yoor di leen di leen muur li nga xam ne an-nu'asa ngëmbeentu ga nelaw ya amanatan leen nelaw yooy nag ngeen doon nelaw mu nekk loo xam ne sécurité lay doon menoo ci yéen lay jur ci yéen daal di def ngeen nekk nga xam ne bu ngeen récupérer bu baax ba pare wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma an litahirakum bi ba pare teg ci ci xéewal yum leen defal keroog mu daldi leen wàcceel minas samaa'i jëwe ci asamaan ma am ndox liyutahhirakum bihi ngir mu daldi leen ci laabale fóot leen ci biir ci biti wa yudhiba mu daldi gindi daal di dawal wuyal ankum wëllif leen rijisa shaytaan li nga xamante ne mooy taq takk li nga xam ne mooy taq-taq shaytaane yi ak ba yi nga xam ne moom la doon def di leen ko jax-jaxal moom shaytaane ba ngeen gisee Quraysh ñu mënaan leen tey ngeen deede yéen tey rek ngeen di am problème tey rek la leen Quraysh di faagaagal ak jax-jaxal yu bon yooyu mu doon def seen ndiir suñu boroom wàcce taw boobu nga yudhib wa yudhiba ngir loolu laabal leen ba ngeen set wecc ci biir ak ci biti waaye wa yudhiba ankum rijza shaytaan mu daal di dindi li nga xam ne mooy waswasatu shaytaan di jax-jaxal yi mu defoon ci seen xool yi wali yarbita ngir mu dëgëral ala qulubikum yeew dëgëral li nga xam ne mooy seen xol yi wa yusabbita mu dëgëral bihil aqdaama seen dëggu tànk yi ba tey moom du ngeen daw gin leenu dëgëral ngeen am confiance ci seen bopp ginnaaw bi ngeen xamante ne nii xam ngeen ne buur yàlla yéen la àndal wasoon nañ ne taw boobu tamit labbadalahumul ard moo leen dëgëral suuf sa ba ñu mën a avancer mën a gaaw dem ci badrin mën a occuper teen ya kanta taw boobu Quraysh nag ñoom manuñ ci woon a avancé muy xéewal gu leen suñu boroom subhaanahu wa taala defal mu ne id yuuxi mu ne fàttalikul yow alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne malaaka yooyu suñu boroom yónni na leen naan leen yuuxi rabbuka bi nga xam ne ci la sa boroom di waxyu ilal malaaikati ci malaaka yi annii naan leen man de maakum naa ngi ànd ak yéen de leen wax naan inni man seen boroom de maakum maa ngi ànd is ba nga xam ne yuuxii layu lay wax yu boroom ilal malaa'ikati ci malaaka yi annii naan leen maa ngi ànd ak yéen fa sabbitu aamanu dem leen ci xare badrin ngeen daal di dëgëral ñi nga xam ne ñooy ñi gëm sa ulqii dinaa sànni fi quluubi alladina kafaru ru'ba dinaa sànn ci xolu ñi nga xam ne ñooy yéefaru Quraysin yi ar-ra'b ak tiitaange fadribu kon dóor leen fawqal a'naaqi leen dóor ci kaw loos yi fadribu dee leen dóor minhum ci ñoom yéefér yi kulla banaanin fépp foo xam ne dafa articulation rek na seen jaasi yeeg seen xëy ji di dal yéen malaaka yi zalika mu gisee suñu boroom wàcce malaaka yii ngir ñu toroxal yéeféer yi bi annahum ndax ñoom yéeféer yi shaaqullaha wa rasuulah dañoo weddi yonent bi suñu boroom subhaanahu wa taala weddi ki nga xamante ne nii mooy boroom bi subhaanahu wa taala waaye wuutee ki xam yàlla ak yonentam képp nag koo xam ne dafa wuteeg buur yàlla wa rasuulahu ak ndawam bii di sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa inna allaha doogu ne buur yàlla shadiidul iqaabi boroomi tar mbugal la suñu boroom malaaka yi ne leen nag gis nga ñoom nii ma mbugal mii ma leen teg fa duuquuhu nañu ko mos de wa anna lil kaafiriina lii mooy mbugalum àddina mii muy rey ñu leen toroxal ñoom abu jahlin ak ñoom utba ak ñoo ñële zaalikum mbugal mii dafa duuquuhu nañu ko mos wa anna lil kaafiriina na leen ñoom yéefér yooyu adaaban naari mbugalum safara mu ne nag yaa ayyuhal ladiina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ida laqitum alladina kafaru zahfa bu ngeen dajee ak ñi ngeen xam ne ñooy ñi nga xamante ne ñooy yéeféer yi zahfan ngeen daldi dajaloo nekk ci xare ngeen nekk ci toolu xare ba dajaloo mu ne bu loolu amee de <coughs> <coughs> <coughs> fala tuwalluhumul adbar bu leen leen wan ginnaaw bu leen daw de bu kenn daw jullit bu daje gi yéeféer ci xare bu mu daw de mukk mukk mukk bu leen daw wa man yuwallihim yawma idhin dubura képp koo xam ne xare am nañu daje yéeféer yéeg jullit ñi nga daldi leen wan ginnaaw de keroog ca xare ba illaa mutaharrifan li qitaal lu dul ne day dem ci beneen côté ngir dina positionné wu seet foo xam ne moo gën wóor te mooy gën baax ngir mu mën a songaat mu ne loolu rek mën a nekk foo xam ne moom dafay day day nekk ci position bu baax aw wala boog mutahayizan ila fi'a mu dal di jëm daal di dem ci beneen mbooloo jullit boo xam ne ci ñoom lay dugg ngir ñu gën a amaat doole ngir mën a dalaat ci yéeféer yi xanaa ñaar yooyu daal moo mën a ne nga déplacé wu ci champ bi champ de guerre bi wala nga dem dugg ci yeneeni jullit ngir ngeen gën bari gina dalaat ci yéeféer yi comme ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne gaa yi képp koo xamante ne nii moom ñëw na ci moom moom mooy fi am la mooy ki nga xam ne ci moom lay ut si ndimbal moom moo koy jàppale comme na nga xam ne inchaa allahu taala bu ñu àggee ci ghazwatu mu'ta di xare boobu la nga xam ne ci la ñoom sayyidina zayd ibn haritha abdallah ibn rawaha jaafar ibn abi taalib radiyallahu taala anhum wa ardaahum keroog bi nga xam ne ci la sayyidina Xaalid ibn al-Walid alayhi ridwaanul al ahadu al yal nag mooy seydinaa xaalid keroog bi nga xam ne ci la delloo gi nga xam ne ñooy ñooñu seydinaa abdallah ibn am uh, umar ibn alxataab moom mu ne bokkoon na ci armée boobu dafa gisoon ne loolu moom ak defet la waaye biñ ñëwee yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen déedéet loolu du defet ndax moom mooy fi ali kulli mu'min moom ci ñoom la ñépp ñoo xam ne way ngëm yàlla yi bu ñu amee problème ci xeex ci moom lañuy ñëw ngir dina am ci doole mu ne yu mel noon daal illaa mutahayyizan lu dul mu dem dugg ilaa fi atin ci mbooloo moo xam ne mooy tax ñu gën a dëgër de bu dul ne ñaar yii wa tax nga daw wane ginnaaw doo ko nag na xam ne faqat baa bu dee dafa daw te ñaar yi ñu wax taxul de faqat baa kooku de dugg na dellu na bi ghadabin min Allah ci boo xamante ne nii mooy mer moo xam ne min Allah dina am sànjum borom mi moo tax dafa bokk ci kabaa'ir yi muy kabaa'ir dunub mooy daw yi nga xam ne moom as-sab'ul mubiqaat yi nga xam ne yooyu dañuy alate mbokk na ci mooy ci affiraaru yawm az-zahf mooy daw bésu li nga xam ne mooy xare nga nga nga wane ginnaaw ndax ragal ñi nga xam ne ñooy noonu nga dageel loolu noonu bokk na ci li nga xamante ne ni ci kabaa'iru zunubi la bokk ci kabaa'iru zunubi ci la bokk loolu noonee moo tax suñu borom ne ndax faqat baa a kooku daw de faqad dëgg-dëgg baa dellu na bi ghadabin dew bi dina am ghadabin dina dellu ci ghadabin ci mer minallahi bu tukkee ci boroomam wa ma'waahu te dina ko ñeel waa jooju daw jahannamu jahannam muy safaraaw jahannama wal iyaadu billah wa bi'sal masir ay waay séjour ba mujj ga moo ko ñaaw waay biir biir safara malam to malam taqtuluhum suñu boroom nag subhaanahu wa bëgg a wax jullit ñi wax ak ñoom nag wan leen ne nag njàmbaar gi ngeen def fii ci Badr yépp daldi faagaagal ñoo xam ne muy waa kuffaaru Quraysh yi nga xam ne ku leen ko waxoon amaana manoon ngeen a ba ne yaakaar ne mbir mi dina yombe noonu avant muy xew mu ne nag falam taqtuluhum yëg leen ne rayoo leen de yéen jullit ñu du yéen a rey kuffaaru Qurayshi nii de walakin allaha qatalahum waaye li am dëgg bëgg dëgg ba li am ba des mooy allahu buur yàlla qatalahum mooy ki nga xam ne moo leen faagaagal moo leen rey keroog Badr de mu ne wa ma ramayta yow nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam sànni woo is ba nga xamante ni ramayta nga sànni mooy ba nga xamante ni comme niñ ko gisa woon ci biir gisoon nañu ko ba mu jëlee li nga xam ne mooy suuf soosu ne tibb ci daldi sànni ne shaahatil wujuhu boobu noonu nga sànni woon nga xam ne amul kenn koo xam ne kon ni ko seydinaa Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu wa kaana aana idin min al mushrikiin ndax jamono jooju ci yéeféru Quraysh yi la bokkoon waaye mujj na tuub moom seydinaa Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne amul keroog kenn ci ñun ci waa Quraysh lu dul ne suuf soos yonent bi alayhi salaatu wassalaam sànni na shaahatil wujuh lu dul dugg na ci bëtu kenn ci ñun wala ci bakkan yi doo xamante ne nii nag ba ñu ko sànnee fan hësam naa ci lañu amee defet ci saa su ñun waa Quraysh kon nag suñu boroom ne ko nag sànni boo boobu nga sànni woon wa maa ramayta du yaa sànni yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam id ramayta keroog bi nga sànnee walakinna allaha waaye li am ba des mooy rama allah buur yàlla rama mooy ki sànni dëgg dëgg dëgg de wali yab wali yubliyal mu'minina minhu balaan xasana waaye dafa defit ngir sa sànni boobu noonu nga sànni mu defal ci jullit ñi ñu am fa eh, def fa jaloore joo xam ne ju rafet la ju rëy goo xam ne moom lañ def keroog ci li nga xam ne noonu lañu nërmale kuffaaru quraysh inna allaha buur yàlla de sami'un mooy aji déggaakoon bi alimun aji xamaakoon bi zaalikum mu ne lii nii nag wa anna allaha buur yàlla muuhinu kaydil kaafiriin mooy ki nga xam ne mooy toroxal mooy suufeel mooy wàcce kaydil kaafiriina li nga xamante ne nii mooy pexe mi nga xam ne yéeféer yi duñu deñ di feeblal seen pexe yi ñuy teg buur yàlla de mooy ki nga xam ne fu ñu ko defe mu daal di koy nërmeel daal di koy wàccee il fàtte ko in tastaftihu léegi nag suñu waroon fii muy wax ak yéefér yi subhaana ñoom alay ñoom alayhim la'ainullahi almutataaliya mu ne in tastaftihu bu ngeen ñaanee nag buur yàlla daal di ñëw nag neen yéeféer yi di sàkku ndimbal nag mu daal di leen defal ngañaay way way yëg leen ne faqad jaakumul fath waay waay waaye dikkal na leen dogalu yàlla bi nga xam ne moom la dogal mooy ne yéenay alko tey yow Abu Jahl aaya bii mooy wax ci Abu Jahlin gisoon nañ ci wax yi ñu ne mooy keroog bi Abu Jahlin naan allahumma aqta'na lirrahim naan suñu boroom maa ngi ñaan keroog Badr bi xare bi tàngee moom Abu Jahl ibn Hisham alayhi min allahi maa yastahiqu mu naan allahumma mu ne yaa yéey day ñaan ni buur yàlla daldi di jàpp diggante ñaari kuréel yi muy kuffaaru Quraysh yi ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam aqta'una lirrahim képp koo xam ne ci ñun ñun dal buur yàlla man Abu Jahlin nag maa ngi lay ñaan képp koo xam ne ci ñaari kuréel yi moo dàqa dog mbokk wa bare wa aataanaa dàq ñoo indi li nga xamante ne nii bi maa laa naarif bu kenn xamul ci yoo xam ne yu bon la ci indi indi discorde suñu biir kooku noonu lay lay ñaan yàlla nga daal di koy alak tey képp ku mel noo gina doon loolu ci ñaari kuréel yi def ko suñu boroom daal di nag ne ha yow yaay ñaan loolu abu jahlin in tastaftihu na ngeen di ñaan dimbal joo xamante ne nii mooy ñëw ngir ngeen gañe de laqad jaakumul fathu yéen laa ilaha illa yéen de daal dinañ leen indil nag li nga xam ne mooy li leen yàlla dogaloon muy mbugal mii nga xam ne moo leen di dal tey wa in tantahu bu ngeen arrêté nag bàyyi seen kàccoor gi ngeen nekke de fa huwa xayrun lakum moo gën ci yéen wa in ta'udu waaye nag gis nga Quraysh lii leen dal yéen ñeneen ñi na ngeen xam ne lii nakaal la mooy mbugal la moo xam ne day dissuasif pour ñeneen ñi wa in ta'udu lii leen dal Quraysh nii nag soixante-dix morts soixante-dix prisonniers in ta'udu bu ngeen delloo ci seen kàccoor tegeeg weddi yonent bi alayhi salaatu wassalaam te di ko xeex na waat naa ne ñun borom bi dinañ dellu dumawaat leen walan tughniya ankum kom te nag na leen leer na gis nga seen mbooloo yii ngeen yor ak nombre bi ngeen bari bari yéen matoon ngeen mil wala ngeen jege ko walan tughniya ankum fi'atukum seen mbooloo yu bari nag seen armée yu bari yooyu du leen jariñ shay'an dara dara dara dara kasurat ak lu mu bari wa anna allah te yëg leen ne buur yàlla ma'al mu'minin mu ngi ànd ak way ngëm yàlla yi mu ne yaa ayyuhal amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla atii'u wa rasulahu topp leen buur yàlla subhaanahu wa ta'ala wa rasuulahu ak ndawam bii mu leen yónnee di sallallahu wala tawallaw anhu ta bu leen ko wan ginnaaw de wa antum te yéen tasma'una yée ngi a ngi dégg wala takoonoo wala takoonoo ta bu leen mm, du bu leen bokk mukk kalladina qaalu mel ni ñi xam ne qaalu dañ ne woon sami'na dégg nañu wa la yasma'un mooy ne ñoom dañ naan dégg nañu déggug nopp rek waaye duñu dégg mukk déggug seetantal ak déggu pare ngir topp li nga xamante ne nii mooy li leen suñu boroom di dégg di leen wax ci ay waaraate xam-xam yi nga xam ne moo tukkee ci alxuraan bi ak xadiis yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu leen mel ni ñooñ de ndax inna sharra dawaabi inda allahi summul bukmu alladina la yanqiluun yëg leen ne inna sharra mooy ñi nga xamante ni nii ñoo yées ci luy dukkat indallaay fa buur yàlla as-summ mooy ñi nga xamante ni nii moom ñoom li yàlla bind ñuy dukkat ñoo ci yées mooy ñoo xam ne loo leen wax alquraan loo leen wax ci lu baax duñu ko dégg ñoom summun ay as-summ indallaay summ al nga xam ne non seulement duñu dégg dëgg mukk waaye al bukk mu du ñu wax dëgg mukk du génn ci seen làmmiñ falsifié li nga xam ne mooy dëgg rek la ñu nekk alladina ñoom ñi nga xam ne laa yaqiluna dëgg dëgg dëgg dëgg duñu ñu xalaat ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo yées mu ne walaw alima allahu fihim xayran la asmaahum mu ne gis nga te ñooni ñii muy wax mooy kuffaaru qurayshi yi ñaata yoon la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woo makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima treize ans nekk makkatal mukarrama di leen woo waaye ñoom kuffaaru Quraysh ni ñu nuur ci seenu weddi waaye tamit di lor yonent bi alayhi salaatu ginnaaw bi ne duñu ko dëggal di ko lor ba pare di lor ñi ko gën ne kenn du fi dugg ñaata yoon la leen kii ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy sharrat dawaat nga xam ne as-summu ñoom duñu dégg dëgg mukk al bukmu duñu wax dëgg mukk alladina laa yaqilun waaye duñ xalaat ndax bu ñu doon xalaat xam ne waaye sayyidina muhammadul amin mi radiyallahu alayhi salaatu wassalaam masu leen a wax loo xam ne du noon te ñoom sax ñoo ko tuddoon al amin waaye naka la leen di seen mbiru àddina yi nga xam ne ñoom lañ masa xam ci moom masu leen a wax lu dul noon ana waay kooku nan lay xëye tey di leen wax ci li gën garaaw ci wu mbiru yàlla loo xam ne du dëgg ñooñu moo tax duñu xalaat waay ñooñu walaw mu ne gis nga kuffaaru Qurayshi yi ma rey tey walaw alima allah bu buur yàlla de xamoon ci ñoom këne gis nga gaa yi xayran am na dara yiw lu ne ci ñoom yoo xam ne dina tax ñu tuub la asmaahum wat naa ne kon buur yàlla pare woon na ngir déggloo leen dëgg déggloo leen alquran ba ñu waaroo ci walaw asmaahum waaye gis nga nem bu yàlla defoon sax ba ñu dégg loolu la dina ñu wane ginnaaw ginnaaw gi wahum mu'ridun nañu wane ginnaaw daal di du mooyu ñii ñooy façon nit ñi nga xamante ni moo tax kuffaaru Qurayshi gisoon nañ li imaam rahmatullahi alayhi waxoon ci li tax malaaka yi nga xam ne benn malaaka rek moo doon alak ay dëkki dëkk dëkk ay agglomération waaye malaaka yooyu ñëw te pourtant soixante-dix rek ka dee moom imaam al-Hafiz ibn al-Hafiz ibn Kathir rahmatullahi alayhi mu wax ci al-Bidaya wan-Nihaya comme niñ ko waxe woon que ne loolu dafa fekk ne yàlla dafa dogaloon ne ñii rek kay dee te ñii dee keroog mooy ñi nga xam ne buur yàlla xam ne ni ñii ñoom yiiw newul ci ñoom manula mbiri lii man la tourner nen dara dara dara ba ñu tuub ba dugg ci lislaam looloo tax suñu borom ne walaw alimallahu buur yàlla gis nga buur yàlla bu xamoon ne gis nga gaa yi nii yéeféer yii xayran am na dara yiw buy tax ñu dugg la asmaahum ci lislaam dina leen dégguloo waaye gis nga walaw asmaahum même bu leen dégguloo woon la tawallaw dinañu wane ginnaaw def dummóoyu alquran ji wahum te ñoom mu'riduna dañuy wane ginnaaw mu ne nag yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm suñu borom subhaanahu wa taala istajibu lillahi wa lirrasuli ida da'aakum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun kon suñu borom subhaanahu wa taala mu ne yaa ayyuhal ladina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla subhaanahu wa taala waaye gëm yonentam bi mu leen yónnee muy alayhi salaatu wassalaam yéen ñooñu yéen laay wax istajibu wuyu leen wuyu leen lillaahi wuyu leen buur yàlla walil rasuuli ak ndawam bi ak ndawam bii di sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla gim leen di woote lu baax lim leen di woote yiñ leen di woo leen wuyu hayya ala salaa wuyu leen bu julli jotee dee leen ma jullil man suñu ba man suñu xam ne maay seen borom waaye yu baax yi ma leen di woote yépp diggante seen diggante yi waaye diggante yéen ak ñeneen ñi nga xam ne sax duy jullit ñoon ñëpp yi ma leen ci woo ci projet yooyu na ngeen wuyu buur yàlla walir rasuuli na ngeen wuyu ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ida daakum bu ñu leen woowee li maa yuhyikum loo xam ne moo leen di dundal loolu nag doone kon man dama ciy dégge que ni kon buur yàlla buur yo ak yonentaan bi sallallahu alayhi wa sallam bés bu ma woowee ci loo xamante ne nii man duma dundal duma dem non mooy buur yàlla ak yonent bi li isa bii du charte de déedéet ndax buur yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom lu ñu la woo lu ñu la digal ci ndiru diineeg lépp luñ la man di digal lu ne mooy loo xamante ne nii ngir dund la koo xam ne dundug seeni ruux waaye dundug seeni xol ak li nga xam ne mooy seen seeni yaram ak seen àddina yiw rek la pour yéen wala moo dangeen xam anna allaha buur yàlla yaxuulu bayna al mar'i wa qalbi mooy ne <coughs> buur yàlla mooy dox diggante nit ki ak xolam mooy ne buur yàlla jullit bi moom manul nekkaat leneen loo xam ne moo looy li buur yàlla daal di dogal ci ñoom mooy ni nit du gëm waaye tamit nit du weddi lu dul ne loo xamante ni ci nammeelu borom bi subhaanahu wa ta'ala rekk lay amee ndax moom mooy ki nga xam ne moom moo noot xol yi mooy ki doo diggante jaam bu ne ak xolam wa annahu te dëgg-dëgg moom borom bi ilayhi ci moom de tuhsharuna fa falañ leen di fange ca lañ leen di dajale yéen ñépp ni nit ci dangale goo xam ne du ngeen mën a bañ manu ngeen a sañ a bañ te amu ngeen droit bañ te sax da ngeen koo manul ko bëggooni doom na na bañ bu ko defee mu rendre ngeen rendre compte mu fay leen wattaqoo ragal leen nag fitnatan fitna goo xamante ne nii bés buy dikk nag moom moom fitna goo xam ne nag bu nee jaax ba agsi laa tusibanna alladhi laa tusibanna alladhina zalamu minkum xaassa du yem rek ci nga xam ne ñoo tooñ ci yéen ngeen xam ne anna allaha buur yàlla anna allaha buur yàlla shadidul iqaabi aje tar li nga xamante ne nii mooy Euh, mooy mooy mbugal la de mooy wattaqu fitnatan ragal leen fitna mooy bés bu ngeen digalul al al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar bu ngeen ko deful ndax loolu la suñu boroom tagge de aw kuntum xayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuuna billah dim ñuy tagg ñun xeetu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa dañu ni yéen de yéenay xeet wi gën wu ma sa génn ci nit ñi ta'muruuna bil ma'ruuf da ngeen di digle li nga xam ne mooy njekk wa tanhawna 'anil munkar ngeen di tere li nga xam ne mooy lu dul noonu wa tu'minuuna billah ngeen daal di gëm yàlla xoolal mu daal di jiital al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ci li nga xam ne moo leen ñoo mooy fondement wu woote digle lu baax tere lu bon di al imaanu billah mu teg ko ci ginnaaw yooyu ndax wone importance am bil ma'ruf ak nahyi anil munkar digle njekk tere lu dul noonu ni mu amee importance moo tax nag bés bu ngeen bàyyee lool nag defu ngeen ko na ngeen xam ne fitna gi nga xam ne mbugal muy ñëw du laal rek ñi nga xam ne ñoo doon tooñ loolu ñoom rek moo tax bés boo newee ci gaal la nga xam ne moom la <coughs> ay gaay jóg di damm gaal gi ci suuf di toj gaal gi nga ne man maa ngi ci étage bi <coughs> sama yoon newu ci nañ def lu leen neex gis nga bés bu <laughs> ba néegaal gi ba ndox mi commencé dugg ci bato gi wallaay di nga xam ne sa yoon neewa da ci wala newu ci lool moo loolu mooy lan mooy bu ngeen newee ci société nekk foo xamante ni ci réew wala ci dëkk ay nit taxaw di def naka sadul noonu bu leen toog naan chacun est libre vie privée vie vie l'islam xamul yooyu de waaye ma chaque chacun libre de mener sa vie comme bon comme il l'entend waaye ku mu neex daal nga dund doxal sa dund comme daal yow ni mu la neexee ni nga ko gisee l'islam xamul lool de wallahi ñuy defi caay-caay rek gis nga bu al bu suñu borom di mbugal gaa yooyu buy wàcc mbugal mi du ñëw rek mbugal gaa yooyu de mais même ña doon toog doon julli seeni néeg ak a woor te buñ leen waxee waaye du ngeen laaj biir seen mbokk yi ñu naan hé nit day maandu bàyyi leen ñooñu mbugal mi bu ñëwee ñoom ñépp lay dal moo tax mu ne wattaqu na ngeen ragal fitnatan mbugal goo xamante ne nii bu leen dalee buy ñëw laa tosee ban na du dal rek alladina zalamu ñi tooñ minkum ci yéen xaas sa ñoom rek exclusivement ñépp lay làmbaale lay laal képp koo xam ne doxawoo woon ngir woote ngir seppi loxo gaa yooyu yëgal leen ne leen ngeen nekk du noonu yow doo mucc kero wala moo te na ngeen xam am na allah buur yàlla shadidul iqab aji tar mbugal la